mu ne imaamu Shaafi'i ginnaaw bi ëndee xadiisu Seydina Ibnu Umar ak Seydina Abu Saïd al-Xudri radiyallahu anhum wa ardaahum te guslul jumu'ati waajibun ala kulli muhtalim mu ne mu ne imaamu Shaafi'i lii la wax rahmatullahi alayhi ci téereem boobu ar-Risaala mu ne ihtamala qawluhu waajibun ma'nayayni mu ne wax jim ne waajib dafa war lool day yenu ñaari maana az-zaahiru minhumaa annahu waajib li feeñ jëkk ñëw ci xel képp ku dégg saaria yeneen saa salam mii tëral atte ne lu war la loolu lii njëkk ñëw sa xel mooy ne lu war la fala tujzi ut taharatu kon nag bu boobaa mooy mooy laab bu ndaw gi li salaatil jumaa illaa bil ghusl kon mooy manoo laablu benn laablu du doy ngir nga mën a julli ji àjjuma lu dul sangu mu ne loolu mooy bu njëkk bi nga xam ne wax ji da koy yenu mu ne wax tamala annahu waajibun fi fi l ixtiyaar mooy farata la waaye mooy farata gan dafa war mooy nit ki waaye daay am tànneef waaw day mën a tànn mooy def lu gën wa karamil axlooq ak li nga xam ne mooy ay teddaa ngay jukko wan nazafa ku ket di gën a dolli ci ket waaw léegi nag euh, après euh, mu ne après nag ci la tegtaloo ne hadith sayna Usman bi biñ doon wax sànq Seyna xew-xew Seyna kii bu wax euh, bon Seyna Abu Hurayra ak Seyna Ibn Umar ak ñoom ñoo ko solo radiyallahu ta'ala anhu que ne euh, le fait ak ñu mel ni ñoom quoi que ne euh, Seyna Omar Seyna Ousmane bàyyiwu fi julli ji dem sangu ji te Seyna Omar neewu ko demal nga sangu ji loolu day wane ne loolu buñ xamoon ne mbir mi du loo xam ne mooy am na ixtiyaar mooy man na mooy sangu gi lu ñuy tànn la bu ko la neexee nga def bu la neexee nga bañ a def konoon te kon duñ duñ Seyna Ousmane du toog ba ñu Seyna Omar ko bàyyi mu toog dina ko demal nga kon loolu euh, lu leer la léegi ñoom loolu la moo na al imam léegi moo seen tontu yi al imam ibn dax <laughs> al imam euh, euh, <laughs> kii nu mu tudd al imam ibn daqiq al aid nag dane bon xam ngeen ne ñii moom seen façon tontu yi mu ne wahum muhtaajuna ila al-i'tizaari de an muxaalafati haadha zaahir mu ne li ëpp ci waroom xam-xam yi dañ ne sangu àjjuma dañ koo sopp waaye dañoo noonu lañu aajowoo joxe ban ngànt lañuy lañu fiy bàyyee lu feeñ lii yenn saa sam ne waajib waaye waqat awwal wudi'atal amr ñoom yeneen saa salam nañ ko farata la ñoom ñu interprété ko ne ah dañ koo sopp mu ne ba pare wasiqatul wujub mooy digle gi ne ma ne man man man ida jaa ahadukumul juma falyaghtasil ku kenn ñu wax ida araada bu kenn ci nam ne ñëw àjjuma na sangu ñoom ñu ne digle googu mooy ci lu ñu sopp la wasiqatul wujub kanta waajibun ghuslu yawmil jumu'ati waajibun ñu ne loolu mooy daa nekk loo xam ne ñu feddali la waaw mu nekkoom mooy te loolu mooy Imam An-Nawawi di wax gisoon nañ ko bi mu naan wujub bi wal muraadu bil wujub bi wujub ixtiyaar ah li ñu tànn nag ci Riyaad bi bi mu indi xadis cent mille cent cinquante deux bu Seydina Abu Sa'id bi radiyallahu mu ne li nga xam ne moom lañ tublu nag ci war googu mooy war gi nga xam ne am nga tànneef man nga tànn ka qawli rajuli comme ni wax ji di wax mbokkam naan ko xaquka sa aq waajibun alay daa war ci man mu loolu nag la imaam ibn Daqiq al-Iid ne loolu moom sawaay <laughs> naan kama yuqaalu ikramuka alayya waajib ah? man teral la ci man daa war mu ne lii moom wa huwa ta'wilun da'if <laughs> al imaam ibn Daqiq al-Iid moom daa jàpp ne rahimahullah façon waxu ñoom yii nii euh, euh, euh, tegtalew yii moom da toute façon moom yu wéradi la quoi waaw <laughs> mo mooy lii wanoon nañ ko kii bu dee ne li nga xam ne moo wuteeg moom ci biti nii daa daa daa nekk loo xam ne moom moo nopp ñas yéen li ngeen waajib ngeen naan waajib <laughs> waaw mu ne li gën a dëgër li nga xam ne moom la ñu delloowe euh, waajib wujub gi ne doon du waajib mooy xadiis bi nga xam ne moom leen di bu samura bi képp ku jàpp euh, bésub àjjuma ah loolu de baax na waaye est-ce que waaye ku sangu sangoo euh, gën waaye loolu dafa jàpp ne bon lool de toute façon <laughs> sanadam xam nga ne wax yi ci am ci est-ce que sima samaul xasani an samura est-ce que Seydina al-Hasan al-Basri rahimahullah dégg na ci Samura Samura lii wér loolu moom mooy hadithul aqiqa la dégg ci moom te hadithul aqiqa bi loolu loolu moom mooy dëgg kantaa ñi naan déggawul ci moom dara wax jooju moom wax la ju ñu noon xam nga gisoon nañ ko bi ñuy def taxrij bi jotaay bi ñu taxaw génn dañ cee taxaw dañ doon wax rek li baamul xaafis wax romb kantaa ñi nga xam ne dañu ne moom jëlawul ci moom dara loolu dëgërul parce que hadithu aqiqa bi bii wax ci euh, ci juddu nan lañ koy defal ak yooyu bi Seydina Muhammad ibn Sirin rahimahullah nekkoon mbokk Seydina al-Hasanul Basri ñoo newoon Basra ñoom ñaar hadis boobu bi nga xamante ne ci lañ ko nettali jële ko ci al-Hasan al-Hasan ibn Yasar Seydina Muhammad ibn Sirin dafa yónni benn waay ne ko tax hadis loolu moom ci Sahih yi ne demal nga laajal ma ana kan la dégg hadisul aqiqa kan ci kan la ko jële mu ne ko man ci Samura laa ko jële kon loolu dafa leer na ci Samura ko moo ko dégg moo ko mu ne moo ko kon loolu mooy boo bëggee ne dégluwul ci moom dara loolu moom du wax ju dara ñun na dégg waaw mais nag boo xam-xam ni dañ naan loolu rek moo wér ci lu mu jëlee ci moom. quant à yeneen yi ay mursal la te mursalul xasane xama ma'ruf comme que moom da doon moom mudallis la en même temps te tamit da doon jëlee ci ñu bari ñoo xam ne tamit ñenn ñi dëgëruñu ñi ëpp ñi ñu dëgër la mais da doon jëlee tamit ñu dëgërul loolu boo nee an bu nee an. te xam nag ne am na kon intermédiaire bu dox diggante moom xamuñu kan la bu boobaa day tax xadis bi du doy mu doy waaye boo loolu moo tax ñi nga xam ne ñoom dañuy bañ lii ne waaye xadis bi nan ngeen ko mën a jëndee suñu xadis bi nekk ci muttafaqun alayhi bu imam Abu Sa'id al-Khudri ghuslul jumaati waajibun ala kulli muhtalim waaye ju sangu àjjuma dafa war ci képp koo xam ne ku gént la nan ngeen ko mën a jëndee xadis boo xamante ne nii muxtalafun fii dañ cee wute dëgg la imaamu Tirmidhi nee na moom xadis bi xasan la imaamu Tirmidhi moom da koo xasanal parce que daa jàpp ne waa yow euh, sa sa euh, waa yow dégg na ci moom kay lii xasan la voilà mais loolu suuf na ñeneen ñoo xam ne ñeneen ñoo kon muxtalafun fiihi la léegi kon al imaam <laughs> ibnu Daqiq <laughs> mu ne moo tax sanadu bu xadis boobu mais mënu la faire poids ak xadis ba euh, yële xadis yële nga xam ne ñooy wane digle gi non seulement digle fal yaxtasil na sangu waaw ak tamit waajibun loolu moom sa waay Euh, taxawul bokkuñu kii quoi waaw waaw kanta ñeneen ñi nga xam naan waajibul mooy day rot ci moom loolu moom dëgërul quoi waaye euh, <laughs> euh, waaw léegi kon gis nga kon affaire bi ni nga xamante ne nii <laughs> mooy ni nga xam ne noonu la ci borom xam-xam yi demee moo tax al imaamu ah ash-Shawkaani rahmatullah alayhi te bu te imaam shawkaani rahimahullah xam nga fii mu ne yow bu dee yàggaa dégg <laughs> yàgg lañ ko fi gis naylul awtaar ak asas saylul jarwaar ah, e, e, léegi moom boo déggee ay waxam da ngay jàpp moom moo mooy lim fi jàtte jàll da naan e, bu ma ne mais classel imaam ash-Shawkaani fan la war a ànd ci ñaar <laughs> ah ci ñaari wax yi yow euh, boo prudent mais mais boo xoolee ay boo xoolee ni muy bind tout le temps en général di nga war a xam ne bon imaamu Shawkaani dëgg la am na genre liberté goo xamante ne nii gu mu am la <laughs> koo xam ne moom moom tënkul boppam ci yenn ci ci gaa yi tënk seen bopp waaw mooy moom yenn yi moom day ñëw waaye wax moom moom façon imaam Ibn Hazm la rahmatullah alayhi sorewuñu quoi. ci vision li ñuy euh, raisonner ci ak masala yi ñuy demee ci hadith yi yooyu ak masala yi mais sauf que moom euh, euh, boo bu dee topp nga lu bari ay kiiwam mooy man nga ne bon est-ce que du ànd ak ñoom la am na xas kon le fait que <laughs> waajib gi nu mu faa demee noonu waaye boo seetaatee ay kiiwam selon liñ fi jot a gis ay masala yoo yoon ne doon na ko trait da ngay gis ne mooy deuxième bi la non moom dafa jàpp ne non dëgg la. waajib dina jafe dindi noonu waaye nag nan lañu mën a def waaw waaw dëgg la de xadiis yu wér yi nekk saxiixay ni comme yi ñu ci wax cinq wal ya'tasil waajibul yooyu moom day wane ne eh, comme ni mu ko waxee ci as-saylul jarraar téereem boobu rahmatullah alayhi eh, mu ne loolu day wane ne ah loolu de day wane ne eh, ak xaqun ala kulli muslimin an yabtasila fi kulli sab'ati ayyam xam nga loolu dama ko fàtte woon ci ci ci ci ndax te te la ñoom am na Ibn Hazm yi rahmatullah alayhi que ne yeneen saa salaam ne daa war xaq la ci jullit bu ne minimum mu sangu ah kulli sab'ati ayyam lu mu néew néew benn yoon ci sept jours yu nekk semaine bu nekk te jur sangu boobu muy wax àjjuma la waaye nag mu ne yii yee dëgg la day wane ne waajib la de waaye nag. <laughs> dafa yoo xamante ne nii moom hmm, euh, day wane ne keneen mbir yi nag du farata keneen mbir yi moom ay lay wén du farata quoi waaw loolu nag loolu daal mooy affaire bi waaw mu loolu bokk na ci yi imaam Ahmad ak imaam euh, suwa sunani yi jële ko na noon imaam nu Xuzayma ah mooy xadiis bu bu bu bu alxasanul basari bi parce moom euh, mu ne man xam naa imaamul euh, euh, Shawkaani que ne ah borom xam-xam yu bari de dañu ko doyalal waaye nag imaamu Tirmidi te ko ci a'immatul hadith yu mag yi moom dafa dafa xasanaal affaire bi lakinnahu qad xassanahu Tirmidi comme ni ñu ko waxee sànq te imaamul euh, Nawawi indi ko fi mu ne en plus te kii mu ne te lii dëgëral loolu que loolu du farata xadiisu euh, euh, euh, Samura boobu radiyallahu anhu mooy li nga xam ne moom lañ solo jële Seydina Abu Hurayra ak Seydina Anas Seydina Abu Sa'id al-Khudri ak Ibnu Abbas ak Seydina Jaabir ñoom ñépp imaam ad-Daaraqutni daal di koy nettali yoo xam ne dañu naan mbir mi du faata voilà voilà kon loolu noonu nag ba pare <laughs> mu ne xam nga am na xadiis bu bi romboon boo xam ne gisoon nañ ko keroog maa ngi naan la xadis boobu nuy ñëw te mooy xadis bi nga xamante ne nii eh, eh, eh, nañu ko mooy bi mooy mooy deuxième xadis buntu bii ñu nekk li sëy naa mooy xadis mille Abu Hurayra mu ne yeneen saa sallam nee na man tawaddaa fa ahsana alwudu thumma ata aljumaa fastamaa wa amsata ghufira lahu ma bayna hu wa bayna aljumaati wa ziyaadatu thalathati ayyam wa man massa alhasa faqad lagha hadis boobu imam Ash-Shawkani ne mais hadis bii day bii moom day ginna dëgëral hadisu euh, euh, euh, Samura bi parce que yonent bi saa saam Seydina Abu Hurayra da yonent saa saam nee na man tawadda'a ah, waxul ku sangu képp ku jàpp fa ahsana al-wudu mu rafetal njàppam summa atal jumu'ata ginnaaw bi mu dikkal fi ñuy julli ajjuma ji muy jumaa mais lii est-ce que tudd na fi sangu ba pare mu ne waa ñëwee fastama amu déglu am sata mu cellantu ghufira lahu dees na ko jéggal maa bay naw nekk diggante wa bay jumaa bi ak ajjuma bi nga xam ne moo ko weesoo ma ziyaadatu salaasa ayyaam yokkal ko ci ñetti sax mu ne lii day gën a dëgëral que ne mbir mi du faata parce que rek saa saa fii tudd fi benn yoon sangu voilà mu ne lii moom diyaalatul hadiis yi fa inna <laughs> lii moom tegtalu xadis bi kala adamil wujubi zahiratun wadha xadis bii day wane lu leer nañ kenn du farata loolu dafa leer nañ way way leer na feeñ <laughs> lii eh, daal eh, eh, <laughs> waaw moo tax mu wo léegi nag mu kon affaire bi lii la quoi kon xadiis bële sax la doon wax ne euh, tegtalam dafa leer bu Seydina Samura bi mais mu ne bii nii moom euh, day wane ne mbir mi du farata quoi waaw mu ne kon lii day wane ne bi hamli ala anna al muraada bil wujub ta'kiid dal ta'kiidul mashru'iyya liñ ci jublu mooy feddale yoonal gi ñu yoonal sangu jamaan ngir mën a dajale baynal ahadis diggante hadis yi nga xamante ne ñoo rot di wax ci li nga xamante ne mooy lii waaw léegi nag mu teg ci loo xam ne lu ama ama am solo la mu ne <coughs> mooy aljamo mooy euh, lii lay wax mooy aljamo awla minal minal ihmal mooy boo amee ñaari dalil dajale leen fekk ñu ngi mën a nekk ñu dajale leen moo gën tout le temps nga nootal benn bàyyi beneen loolu moom dafa leer moo tax mu ne Eh? wa in kaana lafdul wujub même bu dee ne wahibul loolu laa yusrafu an maanaa du lu ñu mën a wëlbati ci dindi ko ci maanaawam lu ci lu yomb waaye sauf que illa ida warada maa yadullu ala sarfi kama nahnu bi sabadi lunul daa am loo xam ne daa ñëw di wane ne ah waajib googu tekkiwul farata comme nii ñu ci nekke waaw man tawadda fa ahsana al wudu ha eh? thumma ata al jumaa waaye ma ne képp ku jàpp dikkal eh, rafetal jàpp gi ñëw ak ñëwal àjjuma ak euh, hadith Samura bi kaw ñi nga xam ne ñoo ko dëgëral mais loolu mënuñu lu dul ne euh, hadith yooyu boole leen moo gën waaw lakin al jamu muqaddamun mooy li nga xam ne moo gën a li nga xam ne mooy tarjih léegi nag kon lii la <laughs> mu ne kon affaire bi lii la kon nan la ñu may def lakin al jamu mooy boole muqaddamun moom la ñuy jiital ala tarjih ci di nootal walaw kaana bi wajhin ba'id même bu dee ne ci wàllu sori la fekk mën naa nekk loolu la ñuy jiital te loolu la def moo tax loolu mooy li nga xamante ne euh, mooy li gën a euh, kon ginnaaw bi ñu gisee lool kon masala boobu li waa jamaa jamaahirul ulama euh, wax loolu mooy li gina a dëgër léegi nag ñu jàll que mooy kon du farata mais nag lu ñu soñña la lu ñu lu daa nekk loo xam ne lu ñu feddali la léegi nag mu def beneen masala mooy est léegi waa sangu ko buñ nee dañuy sangu même ñi nga xam ne dañ koo dañu jàpp ne sangu gi dañ koo dañ koo dañ koo sopp mais dañ ko def mais léegi est-ce que bu ñu koy def sangu bi kañ ban heure la waaw est-ce que mën nañoo sangu parce que kat hadith yi am na bu ne ah dane xuslul jumu'ati sanguk ajjuma waaw cangaayal ajjuma est-ce que loolu cangaayal ajjuma la wax waa mais loolu moom day wone ne kon ajjuma ci bés bi rek ba fajar gi xaree ba ne jant biy duggee foofu koo fi sangu baax na même bu dee après julli ajjuma bi la loolu nag mooy masala bi ñuy gis loolu jumhurul ulama rahmatullah alayhim dañ ne loolu mooy julli mooy euh, avant la non avant la jamaahir sax waaw dañu ne non non non sangu boobu c'est avant waaw mooy yow bu bu bu bés bi jotee mooy nit ki mën na koo ko man na ko sangu léegi nag est-ce dañ koo war a takkale loolu après nag mu nekk ab wuute ci biir ñi nga xam ne dañ ne dañ koy def diggante fi nga xamante ne mooy euh, ci ci ci bi bésu àjjuma bi man en tout cas balaa àjjuma ci voilà loolu moom la jamaahirul ulama wax léegi nag ku mel ni imaam euh, Ibn Hazm rahmatullah alayhi az-Zahiri yow jàpp ne non non non non non non yeneen saa salaam daal li mu wax daa leer waaw ghuslul jumu'ati la wax. cangaayal àjjuma comme que loolu nag wa loolu kon mooy mbir mi euh, fu ñu ko def ci àjjuma ji doy na waaw fu ñu ko def baax na waaw même bu dee waa ji dafa sangu après tàkkusaan sax maa daama euh, timis jotagul waaw bu sangu woon fii mu ne euh, cinq minutes avant timis di jot kooku def na li nga xam ne mooy. lañ ne woon dafa war moom wàcc na ko te sangu ba lam doon jariñ def na ko ndax sangu bi ngir bés waa jamaahir ne lu ngeen di wax ni mukk ngeen lu tax ngeen na day wax lool moo na al imam euh, ibnu daqiq al iid rahmatullah alayhi parce que loolu dafa <laughs> mooy euh, li nga xamante ne mooy euh, mooy sangu gi sangu gi mais dafa am tax tax te te ci jotaay bi ñu génn yaa ngi doon xadiisu euh, Seydina Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ak ñeneen i saxaaba yoo xam ne dañ doon wax ne li taxoon yeneen saa salaam daal di yoonal ñuy sangu kene nit ñi dañ doon liggéeyal amuñu woon ñu leen di liggéeyal ñoo doon liggéey bu ñu ñëwee nag daal di jóge ay awaal yi ñuy jóge fële après euh, xet boobu nag doon dégager tax euh, bu ñëwee ci jàkka jak ni mu xate woon ak tàngoor wi yeneen saa salaam ne tey bu ngeen woonoon bu ngeen doon sangu de ngir seen bés bi ñu ne loolu lépp hein mais day wane ne kon loolu mooy bés pour pour pour fekke ci àjjuma ji la même mu ne yawmul loolu xam nañ ne moo tax fële mu ne eh, eh, eh, al jumaatu hein waajibatun ala kulli muhtar mooy ghusl yawmul jumaa wa ala man raaha ila al al ghusl yone saa salaam ne hein muy hadith boo xam ne mooy bu bu Naafi' nekkoon mu jël Sayyidina Ibn Umar am na fu mu jaare foo xamante ne nii yoon boo xam ne yeneen saa salaam dane ah sanguwaay yoon dafa war ci képp koo xamante ne dafa génn waaye tamit war na ci képp te képp koo xamante ne nii day xëy wala day jox di dem mooy après euh, bëccëg gi jotee rek ngay dem ci ajjuma ji kooku waa wa ala man raha ila al jumaa waaw te ka nga xamante ne day dem ci ajjuma ji kooku war na ci moom mu mu sangu ba pare al imam naakan ba léegi euh, moom daal dina imam nu Xuzayma indi na boobu mu jaar ci yoonam ba léegi mu jële ci ibnu Umar radiyallahu anhu foofu ci kàddu yeneen saa sax ne man atal jumu'ata min ar-rijaali wan-nisaa falyaghtasil wa man lam ya'tilha ya'tiha fa laysa alayhi ghusl lool mooy ci beneen masala bi ñu la doon wax est ce que góor ñi jigéen ñi góor ñi xale yi dañoo farata la te imaam al Buxaari dafa doon ko bunt ñu sangu wala déet bon masala boobu boo amaane après niñ ci ñëw waxoon nañ ko wala mooy moom wala ñu brosser ko léegi jàll pour ñu def lu gaaw mooy bon en loolu daa am ko ñi nga xam ne ñu jàpp ne non mooy mbir mi euh, jigéen wala nañ bàyyi noonu nañ nekk fii après nañ ci ñëw loolu nañ ci ñëw léegi nañ lijjanti fii foofu yoneen saa sam ne man atal jumu'ata min ar-rijali wan nisa ku dikkal ajjuma ji te loolu waxula bisu ajjuma ji mooy fañ koy jullee kon lii lépp lan lay waree c'est c'est pour rek wane que ne mooy kon li nga xam ne mooy sangu bi nekkul ne yow da ngay toog ba après ajjuma ji que ne yow mën nga koo sangu foofu après ñu ne sa waaye def na liñ ko digal comme ni ko Zahiri yi waxe loolu moom dëgëro loolu moo daal imaam euh, Ibn Daqiq al-Eid moo ma doon reetaanloo euh, bi ñuy def kii bi keroog euh, jotaay bi ñu génn bi mu naan mu ne wala walaqad ab'ada az-Zahiri ibaadan waaw yukaadu an yaku yakaadu an yakuna majzuman bi butlaani haythu lam yashtarib taqaddum al-ghusli ala iqamati salati al-jumaa hatta law igtasala qabla al-ghurubi kafa indahu ta'alluqan bi idaafati al-ghusl ila al-yawm yaani eh, comme ni ma ñëwee ci hadith yi nga xam ne moom lay leere mooy hadith bii ñu nekk ne eh, ne ghuslul jumaa voilà <laughs> mu ne wala qad dëgg-dëgg nag may leen ma lii nag ma wax ko man al imam ibn daqiq al azzak rahimahullah may leen ma nag vraiment ma def benn constat boo xam ne yéen nag ñépp jër war nañ ci ànd ak man nag waaw ñu ne ko mel ni imam ñu ne ko mooy lan mu ne <laughs> wala xam dëgg-dëgg abada way sori na waaw muy zahiri bi mooy <laughs> ibn hazm <laughs> abu muhammad waaw imradan mais ak sol boo xam ne yakaadu tuuti kon an yakuna ñu mën a way mu nekk loo xam ne majzuman dañuy mën a dogu bi butlaani yi ca neenam nit ñi moom wax na ju neen ak kay way lii daanaka xaw nañoo mën a lii moom ak neen la waaw mooy la xaytu fi nga xam ne lam yastarit sartalul taqaddum al muslim ne sangu gi ne jiitu ala iqamati salati al jumaa ne jiitu ñuy taxawal julli julli àjjuma ji moom mu ne zahiri bi mu ne loolu du ci sart même bu ko defee après même bu dee waa ji dafa sangu mooy li waxoon cinq minutes avant maghrib <laughs> même bu sangoo qabla al-ghurub bi laata jant bi du dugg kafaa balaa timis kooku doy na mu ne la fan la teg waxam bi parce que moom lii ma doon waxoon nañ la bi ñuy def taxrib bi lii mooy layam xuslul jumaati waaw ma ne yeneen saam daal dafa toftale dafa takkale sangu gi ak àjjuma ji waaw ba ni nga xamante ne même waa ji mooy baat ko loolu wax ida mu ne moom mu mooy rek daal di jàpp rek ci lan hmm? ta'alluqan bi idafati al-ghusl ila al-yawm comme li hadisu euh, li nga xam ne mooy euh, Abu Sa'id al-Khudri bi ndax lim ne ghuslul jumu'ati waaw waaw waaye waxoon nañ leneen riwaayé al-ghuslu yawmal jumu'ati yooyu day wone leeral ke ni moom dégginam imam na Hazm Euh, mooy xadis doo jël benn noot ko ci yeneen xadis yi alors que maxraj bi yëpp benn la ni ñu ñëwee xadis yi ni ñu génn benn la waaw léegi yow alphabe yi wute nga ci benn bëgg koo nootal ci yeneen te wardu zahir bi am yeneeni xadis comme niñ la wax nii man raaxa képp kuy ñëw ci góor ak jigéen ci àjjuma ji ngir fekk kooku la sangu war nga bëgg fi bàyyi lool léegi mooy ci benn boo xam ne yow riwaayaat yeneen yi ñëw sax ci même xadis boobu dañuy wane du loolu parce boobu defu ko annexion defu ko idafa lëkkalewu ko lëkkalewul cangaay gi ci bis bi dane sangu bésub ajjuma bokkul ak cangaayu bésub ajjuma ñoom nag ñoom ñoom fi ñu fi ñu moy mooy cangaayu bésub ajjuma xuslul jumaa waaw moom la imaam ibn daqiq di wax nii ne moom moom daanaka lool moom daxaw nañoo mën a mën a dogg moom ci ak neenam waaw loolu nga xam ne moom la jàpp eh, nit ki bu sangoon avant timis sax kooku doy na mooy rek parce que li ñu euh, euh, annexé toppale li nga xam ne sangul ci bis bi waaw kon <laughs> waaw waaw te kon wax nañ la de façon loolu dëgërul mooy daa amoon xikma mooy xeet yooyu nga xam ne neexul sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax na ko ak ñeneen ak ñeneen loolu dafa leer quoi hmm? <laughs> waaw kon loolu euh, moo tax maanaa bi bu dee daa leer moom <laughs> waaw moo dama wal maana ida kaana maaluman kan nass qatan aw dannan muqarinan lil qatan fattiba'uhu wa ta'liqu al hukm bihi awla min ittiba'i mujarrad al lafz mu ne te maanaawu xadis bu dee daa nekk loo xam ne lu ñu xam la mu mel ni sax ab yaxu xadis bu leer qatan lu ñu mën a dogu aw zannan wala sax lu ñu mën a njort waaye mu muqaarinan lil qatl loo xam ne jege na lool lu ñu dogu loolu nga topp ko moo gën ngay topp ngay ngay ngay lonk rek ci li nga xam ne àtte boo xamante ne eh, loolu topp ko moo gën a yee ngay topp rek ci eh, kaddu bi noonu ni ñu ko waxee mais dañ naan même loolu sax ñun àgguñoo moom foofu dañ naan yeneen riwaayaat yi ñooy wane que ni mbir mi ma ne darul loolu ghuslu eh, yawmul jumaa am na waaye ak al ghuslu yawmal jumaa am na sangu bésu àjjuma ak yeneen yi nga xam ne moom lañ la wax. kon loolu mooy li nga xamante ni euh, euh, loolu la quoi waaw moo tax al imaam euh, Ibn Abdul Bar mu ne rahimahullah mu ne mais mu mu nettali sax ne ijmaa sax am na que ne képp koo xam ne sangu ba laata julli lool def nga li la war dara du mooy def na ko war quoi waaw <laughs> <laughs> waaye bon moom noo waxu lool dame képp koo xam ne sangu nga après bu ñu jullee pare. Euh, kooku deful ah mu ne euh, dane euh, an na mu ne al ijma ala anna man irtasala ba'da salati lam yartasil lil juma wala fa'ala ma umira bi waaw mu ne képp koo xam ne ijma am na te ne képp ku sangu après ajjuma ji moom bañ julli ba pare moom de toute façon yow defoo sa sa sangu ko du ko ajjuma te defoo ko ngir ajjuma mais bon loolu wax nañ la wuti am na même bu dee ne du wuute boo xam ne bu dëgër la muy waxu ñoom imam Ibn Hazm bi radiyallahu rahmatullah alayhi Euh, euh, loolu euh, ba pare di ko layal nag <laughs> indi ci li nga xam ne ne am na ci taabi'i yeeg indi ci saxaaba yi sax ñoo xamante ni day wane ne walaa ñoom ku sangu après <laughs> ku sangu après it loolu baax na sayyid imaam al-Hafiz ne lim fi wax noonu yépp nag walam yurid an ahadin mimman zuki mimman zakara ak tasrih bi ijza al-ihtizal ba'da salati al-jumu'ah mu ne moom day jël mooy comme ni defoon fee day jël ay wax yi jël wax yi wax yoo xam ne moom moo ciy déduire moo ciy tibbe noonu mu ne amul benn ci yim fi nettali indi ko ci téereem bi di ko wane te ne loolu day wane ne ko sangu après tamit baax na après àjjuma ji mu ne amul dara lu ko fi wane amul benn benn benn benn moo ci amul loolu amul loolu amul ci amul waaw amul kenn ku ne ku sangu après ba ba ci saxaaba yi radiyallahu anhu ku ne boo sangu après baax ak taabio yi muy wax waaw mu ne wa innama awrada anhum ma yadullu ala annahu la yushtara mooy moom li ñu indi mooy loo xam ne day degtale rek ñoom saastaluñ ittisal al ghusl bi dhahab ila al juma ñoom li ñu wax par contre seen wax li ñuy tegtale mooy que ne ñoom chartaluñu mooy yow que da ngay sangu boo sangoo automatiquement da ngay dem jàtt ja da ngay dem jumaa ja ñoom loolu la ñuy wax léegi nag mu ne fa axada huwa minhu annahu la farqa bayna ma qabla zawali aw ba'dahu wal farqu baynahuma zahirun ka shams <laughs> mu ne kan da imam ibn hazm nag mu jële ci lool que ne kon amul différence entre comme que ñoom sartalu euh, bu te loolu mooy masala bi ñuy teg ci bii euh, mooy toftale diggante fi nga sangoo ak fi ngay deme àjjuma ñu takkaloo mooy loolu la saxaaba yeeg taabee yu bari di wax yi mu nettali ñoom loolu la fee wax moo moo ci déduire ne kon nag amul différence entre euh, ku sangu woon ci suba gi dem doxi ay soxlaam après daal dem àjjuma jë jàpp fi dem àjjuma jë ak ki nga xam ne moo ko def moo sangu après parce que daa jàpp ne boo boo sangoo ci suba ji daal di dem dox ci say mbir kooku mën na euh, ñe doon ay xet loolu mën nga ko amaat te pourtant ñoom neewuñ ne par force da ngay mais loolu wax nañ la dadul ñëpp sax parce que imaamu Maalik ci boppam wax waxoon nañ la soo xam sànq ah imaam Ibnul Munzir doon doon doon nettali ci boobu rahmatullahi te ni képp koo xam ne dafay dafa sangu ba pare waaye sangoom boobu yéenuwu ci woon bëggu ci woon dem àjjuma kooku lay sanguwaat loolu du ko toj kon mais loolu euh, euh, wax jooju ginu la dëgg euh, wallahu taala alam même bu dee ne waxu imaamu Maalik boobu lu jarala bàyyee xel la parce que moom illa bi li say noom sayyidatu Aïsha te loolu sax maanaam ginu la dëgg loolu sax moo gën a dëgg voilà mais loolu kenn du ko teg nag farata de toute façon sangu gi farata la mais mooy li ñu gën a sopp mooy nit ki buy sangu na sangu ba pare bu sangu boo xam day sangu rek daal dem loolu mooy li gën fekk mu ngi am possibilité ixtiyaar boobu mën a tànn loolu waaye bu ko manul tamit bu ñu ko xañ sangu gi bu dee ci suba gi la ko man waaye boo fa muy dem jàpp na ne boo bu demee foofu après du mën a sanguwaat kenn du ko ne yow jarul kon ngay sangu waaw yow moom bon comme que il fallait nga nga ko nga sangu rek dem kon nag jarul ngay sangu dix heures après yow yaa ngi di dem defi leneen te après man nga xeeñ ak yooyu ak nangam wala demoo directement loolu kon bu ko def non naan ko defal léegi nag daa gën boo ma choix am euh, tànn defal. sangul rek door a dem bàyyil bay waaj a dem nga door a sangu loolu mooy li gën te loolu bu la imaamu Maalik waxam loolu la jublu moo tax loolu mooy li gën a dëgër bu dee ne mais loolu mooy ci kaw nga nekk koo xam ne da man mën a mën a tànn mais boo mënul a tànn moom kooku waxuñu ay mbiram voilà kooku moom xam nga ne kooku kenn waxu kenn waxul ay mbiram léegi kon loolu bu leeree bu affaire boobu noonu leeree mu mu des mu des bu loolu bu loolu leeree mu des bu loolu leeree mu des le mu des euh, mu des ginnaaw bi nga xamante ni loolu la euh, kon euh, sangu bi après kon loolu ginu la dëgër loolu ginu la dëgër sangu boobu mooy ginu la dëgër que après man nga ko def après non non non <laughs> waaw loolu <laughs> loolu lu am am solo la quoi